baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qaala xruju minha madhuuman madxuura laman tabicaka minhum la amla'anna jahannama minkum ajmaciin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab fukk bi ak juróom-ñett keroog nag gisoon nañu kon ci jataay bii ñu génn walillahi alxamdu walminna li nga xam ne keroog bi mooy ibliis allainu alayhi laanaat bi nga xam ne ci la ko boroom bi tabaaraka wa taala daldi digalee mu sujjóot dugal malaaka yi ñu sujjóot don iblis ñu boole ko ci ndax daane woon ci seen biir waxoon nañu nag ci mbiru iblis est-ce que iblis moom malaaka la woon wala du malaaka loolu woo wax nañ la wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am na ñu ne malaaka la woon am ñu ne mukk malaaka fan iblis daa masa nekk malaaka ngi suñu boroom waxat ci ne kaana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih moom dafa bokkoon ci jinne yi la bokkoon xam nga tamit jinne wala qad alimatul jinnatu xam nga foofu loolu malaaka yi lay wax comme ni ñu ko gise woon bañ fa newee ci saar boo bële ca saffaat gisoon nañu li nga xamante ne mooy lii nii ñuy wax kon nag ku ci bëgg lu gën gudd nga dellu foofule walillahi alhamdu wal minna même bu dee na waxoon nañ inshaa allahu taala ngi gën a dëgër mooy iblis moom masula nekk malaaka mooy jinne la woon walillahi alhamdu wal minna keroog kon bi ko suñu boroom waxee malaaka yi ñu sujjóot moom mu sujjóot ñépp sujjóot ba mu des moom ñu wax ko mu wax waxi reewandeem yi nga xam ne moom la wax léegi nag suñu boroom ne xaalan mu ne ko uxruju minha mooy génnal léegi àjjana ji génnal ci sama péey bi génnal fii nga xamante ne nii moom nga nekk da yow iblis mi wa mazmu mazuma nga nekk koo xam ne ku ñu ŋàññ nga madxuuraa koo xam ne ku ñu soriñ la ku ñu dàq la soril la ci sama yërmande laman tabi'aka minhu laman tabi'aka suñu boroom nag tabaaraka wa taala ne nag am nañu ne lii nii Eh, ngir waat la ne wala man tabi'aka waat naa ne képp ku la topp minhum ci sëtu maam aadama yii alayhi salaatu wassalaam la am la anna jahannama waat naa ne dinaa feesal jahannama de minkum ci yow ak ñoom ajmaina mboolem seen léegi nag loolu la suñu boroom wax Iblis daal di koy dàq ci péey ba dàq ko nag gém génne ko mu ne ko nag wa yaa aadamu kantaa yow seydinaa aadam nii yow aadamoo alayhi salaatu wassalaam uskun ay wa daal di yow anta yow wa ak sa soxna di sayyidatuna Hawwa alayhim assalaatu wassalaam dëkk leen aljannata aljana alhamdulillah fakula min haythu shituma léegi nag biir àjjana nag lekk leen fu mu leen neex rek mooy man ngeen di dem fu nekk ci àjjana ji di lekk fu mu leen neexe waaye nag wala taqraba waaye nag ngallawaay bu leen laal mukk mukk haadihi shajara garab gii nii ma leen di wan man seen boroom bu leen ko laal de fatakuuna bu leen ci lekk ba bu leen ko laal fatakuuna ndax bu ngeen ci laalee ba lekk ji rek di ngeen nekk mina zalimin ci ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi fa waswasa léegi nag loolu la leen wax lii la leen seen boroom wax ginnaaw bi mu dàqee iblisul layn léegi nag iblis fa waswasa lahuma shaytaan Iblis nag fexe jax-jaxal daal di jax-jaxal lahuma ñeel seydina Adam ak sayyidatuna Hawa alayhim asalatu wassalaam ashaytaanu di shaytaane ñoom daal di nekk koo xam ne daf leen a jax-jaxal daal wax leen loo xamante ne tuur leen ay lëndëm la def li yubdi lahuma li yubdi ngir mu feeñal leen maa wuuri li nga xamante ne nii moo doon nëbbu mooy nëbbu anhuma ci ñoom min saw aatihima ci seeni pëy ak li nga xam ne mooy seeni awra ndax kat mooy foofu boo deful bàkkaar mooy awra yi da doon borom bi tabaaraka wa taala moo leen defaroon ay yére yoo xamante ne nag borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wute nañ ci ñii ay yére yu weer lii la euh, leer ñii ne ay wax nañ yeneen yére yooyu dara lu ci yére aljana yi yi nga xam ne yooyu la léegi nag Iblis xam na ne buñ defee bàkkaar mooy seen borom tabaaraka wa taala mooy ne dañuy mujj seeni awra yooyu nga xam ne looloo nëbbu day feeñ te loolu nag iblis nag loolu la def moo tax mu daal di neem jax-jaxal léegi nan la ko jaaree borom bi ne wa qaala iblis ne leen maanaakuma rabbukuma ne leen moo yéen ñaar ñi di aadama ak hawa alayhim asalaatu wassalaam maanahaakuma moo terewu leen yéen ñaar rabbukuma seen borom waxul sax rabbuna moom moom dégagé na ne moom ko ne waaye ngir nag wan leen gi leen a ne moom daal dalee nekk ñoo xam ne fii mu ne wax ju baax la leen di daal terewu leen li ngeen xamante ne ni an haadihi shajarati ci garab gi illaa lu dul an takuuna malakayn lu dul ngeen nekk ay ñaari malaaka lool lool lay bañ seen boroom lool la leen di bañal kese ndax xam na ne bés bu ngeen lekkee ci garab gii dangeen di nekk comme malaaka yi ngeen di mel nekk ñoo xamante ne ay malaaka mooy dañuy gudd fan lool nekk ñoo xamante ne nii ay ngeen di doon léegi nag aw takuna walla boo day bañit xam na ne bu ngeen ko lekkee it non seulement da ngeen di nekk ay malaaka waaye da ngeen di nekk sax aw takuna wala ngeen nekk minal xaali xaalidiina ci ñi nga xam ne dañuy sax ñoom moom seenu dund day sax day jee day day des xam nga nit boo ko waxee nit moom mooy longévité moo tax loolu lu yàgg la bëgg di dund loolu dafa nekk loo xam ne boroom di tabaaraka wa taala daf ko mooñaale ak doomu aadama bi moo tax moom moom dina faire le tout surtout nag waaw ngir mën a dund waaw ngir mën a nekk ci àddina bi daal ci condition yoo xam ne yu baax la léegi nag bi mu waxee nii waqaasamahuma iblis xam ne bon wax kese moom du doy quoi mooy pour mu convaincre leen nag lan la def suñu boroom ne wa qaasamahuma mu daal di leen waatal ci yàlla tabaaraka wa taala ne inni man iblis mi lakuma daal dinaa leen ñeel ngir yéen la mina naasihiina waat naa ne bokk naa ci ñi nga xam ne dama leen di conseiller di leen jox conseil yu baax bu leen jàpp ne fii mu ne dama leen di nax de déedéet waat naa ko ci seen borom yéen ñaar ñii ngam ko defee nag fa dallahuma bi ghurur mu daal leen wàcce ci li ne mooy teg leen nag ci li nga xam ne ak woru mooy li nga xamante ne nii mooy ak mag ak mooy li nga xam ne moom la leen boroom bi tabaaraka wa taala daal di woon tere. iblis daal di leen ci teg jaare ko ci wor gi nga xamante ne moom la leen wor falamma zaqa shajara ba gamla gi nag ba nga xam ne ci la ñu mos la nga xam ne mooy garab gañ leen doon tere badat lahuma sawatuhuma ci saase la feeñ li nga xamante ne nii saw aatuma seen awra ya di feeñ nag seen pëy yi di feeñ wa tafiqaa ñu ñuy njëkkante nag yaxsifaani di dagg alayhima min waraqil ku nekk di dagg ci li nga xam ne mooy xobu aljana yi ci garab ya fa ne di ko teg li nga xam ne mooy sa awra ngir bañ mu feeñ wanaadahuma ba ñu ko defee nag wanaadahuma mu daal di leen woo ñoom ñaar di seydina Adam ak sayyidatuna Hawa alayhim assalaatu wassalaam woo leen rabbuhuma seen ñaari borom di borom bi tabaaraka wa taala di seen borom ñoom ñaar alam ne leen alam anhakuma moo yéen ñaar ñii ndax man terewu ma leen woon terewu leen woon lu jiitoo antil kuma shajara ci shajara ci garab googee nga xam ne moom laa leen tere woon na aqul lakuma te waxoon naa leen ba ma leen koy wax ne leen inna shaytaana dëgg-dëgg shaytaane lakuma ñeel na leen ngir yéen ñaar ñii aduwun noon la mubiinun bu leer boo xamante ne nii ak noonoo ma géen daf ko leeral nëbbu ci dara kon nag lan ngeen mën a xoolee ba kooku nga xam ne waxoon naa leen lu leer daldi ngeen nekk koo xamante ne nii daf leen a wor ba nga xamante ne nax leen boog ba ni nga xam ne noonu la leen di tege ci li nga xam ne moom laa leen den tere qaala ba ñu ko waxee nag ñoom ñaar ñu ba leen seen borom waxee loole le ñu ne rabbanaa yi yow suñu borom zalamnaa ñun de tooñ nañu anfusanaa suñu bopp wa in lam taghfir lanaa te ñu jéggalewul nag wa tarhamnaa nga daal ñuy yërëm dugal ñu ci sa yërmande yaatu gi lanakunan bokk minal xaasiriina ci ñi nga xam ne ñoo ñi perte de qaala suñu boroom tabaaraka wa taala ne leen ihbitu ba'dukum li ba'din adu ne léegi nag wàcc leen yéen ñépp voilà mooy yéen ñépp wàcc leen yow Adam alayhi salaatu salaam ak sa soxna si wàcc leen ak ña nga xamante ne nii ñoom la boroom bi tabaaraka wa taala daal di def ci seen digg que ñoom moom mooy ñooñu nga xam ne ñooy dëkke suuf ëllëg mu ne kon eh, bitoo wàcc leen te ngeen xam ne waaw waaye yéen tamit mooy wàcc leen li nga xam ne yéen ak iblis ñépp comme que moom wàccoon na way wàcc leen àndaat ak yéen yéen itam waaw léegi nag ba'dukum lenn li ci yéen li ba'din ci ñeneen yi aduwun noonu la doon doon ci moom de walakum da am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun saxuwaay ay dëkkuwaay ak yoo xamante ne yu ma leen fay jàppandal alal wa mataaw nag am poñet loo xam ne moom ngeen mën di yor di ci dund di ci bànneexu ilaa xiin ba ni nga xamante ne ca àpp ba nga xamante ne nii moom laa tegal dëxal ba ma tegal ku nekk ci ñoom bu ko defee moom bu jotee rek mooy waaji day naa àddina léegi it waaye am na ci boroom xam-xam yu ne ihbitu ba'dukum li ba'din adu mooy doomu amooy maam aadama ak alayhi salaam ak maam hawa alayhim wa wassalaam ak ñi nekk seen digg yi ne lenn li ci ñoom mooy nit ñi noonu rek nga xam ne noonu lañ mel ñenn ñi di tooñ ñeneen ñi comme ni nga xam ne moom loolu kenn du ko nettali kenn te kenn du ko expliquer kenn ndax ci loolu la ñu dëkk tooñaate gi moom bari na ci kaw suuf te lool xewul tey yàgg naa xew léegi nag mu ne loolu lay wax de voilà suñu boroom nag ne leen fii haata xew ne nag fii haa ci suuf soo su ma leen wàcce nag muy laa teer suuf fii